ibn abdillah gisoon nañu waale tarjama walillahi alhamdu nañu xew-xew yi xewoon ci sariya boobu te bi ci gën a te gën siiw mooy li seydina usaama ibn zeydin radiyallahu taala anhu daldi woon faat waajoo jële mirdaas ibn nahik ginnaaw ba nga xam ne ci la tudd baatu seede yi comme ni ñu ko gise woon ci saxiixayni riwaaya imaam Muhammad ibn Ismaayil al Buxaariyu raxmatullaahi alayhi alayhi ñu ngi woon nag foofu jotaay bi weesu waxtu wee ñu njattoon ndax dafa am yu ñu waroon a dox far temps bi ndeke romb te seetlu ñu ko woon eh, ñu ngi woon ci masalaam li nga xamante ne mooy rey comme que dafa rayoon waa ji baadama qaala laa ilaha illa allah bi waa ji ne laa teewul mu daldi koy faat alayhi salaatu wassalaam ne ko kayfa tasna'u bi laa ilaha illa allah ida atat bihi yawm alqiyaama nan ngay def ak laa ilaha bu ko waaji indee yawm alqiyaama nee na ma ne ko woon waaji waay waaji da doon ta'awudan ko waxoon rekk ngir mucc ci dee gi ndax ba ma ko diñ ko jékkoo mu ne ko halla shaqaqta qalba hatta tara aqaalahu aqaalaha am la ne ko ma woon a xotti xolam ba gis ndax loolu mu wax xol bi dëggu na ci xol beem déet léegi ñu ngi woon ci laaj bi ñu waxoon ne waaw Seydina Usaama dafa faat nitam ñu ne waawoo dafa faat nit de ab jullit la faat de moo ko tayam tay ko sii moo ko tay waa lan moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam daldi wu ko faat te alxuraan ne an nafsu bin ne bakkan ku ko faat dañ lay faat lan moo tax waaye mooy bakkan boo xam ne bu ñu ñoŋal la bakkanub jullit bu deful lu tax ñu war koo rey ah kon nag ana lan moo tax faatul kii waxoon nañ la li imaam alxataabi raxmatullaahi alayhi waxoon gisoon nañ ne tamit imaam alqurtubi boroom almufhim nee na parce que le fait que tudduñ ci ne dafa joxe diya loolu tekkiwul ne joxewu ko ndax loolu amaana lu ndax ama loolu lu ñu xam la mooy ku rey nit te tayoo ko comme ni ñu koy gise tey ci masalaay rey ak yooyu léegi insha allah dangay joxe li nga xam ne mooy diya muy ndàmpaay gi ngay jox ay ñoñam sans géléem niyatu naaqa walla équivalent wam rek ci alal léegi mu ne lool ñu ñàkk koo tudd tekkewul na mbir ma dafa amul waaye gisoon nañ ne xadiis yi tuddul woon loolu lool moo tax moom imaam al-Qurtubiyu sëriñu boroom tafsir bi raxmatullah alayhi mu daldi wax lool tey nag kon eh, ñu waroon a gis loolu ñu waroon a gis kon li jëm ci wàllu rey ak gravité bi mu garaaw ci l'islam ak le fait que Seydina Usaama mi nga gis ni bokk na ci ñu alayhi salaatu wasalaam gën a sopp yu mbindeef yi comme ni mu ko doon réclamer moom alayhi salaatu salaam di ko wax te di ko wane tamit ci ay jëfam waaye teewul ba mu defee loo xam ne du noonu neewul ne waaye sama soppe bi moo def lu dul noonu mu gëmm ci comme ñi nga xam ne ñi nit ñu matul ñi noonu lañuy def nit ñu matul ñi noonu la ñuy def voilà ndax nit ku mat dëgg day nooy fi ñu war a nooye di taral fi ñu war a tare waaw al liinu fi amkinati liin wa shiddatu ida daat xaajatu ilay ilayha kon looloo tax neewul ne sama soppe la moo def rek garaawul moom de moom lu mu def noonu la déedéet lu mu def mu ne bongo ah, deful woon lu mu def mu ne bongo moo tax mu ne ko aqataltahu yaa usaama baada an qaala laa ilaha illa mu ne ko yow usaama ndax danga koo faat ginnaaw bi nga xamante ne nii ci la wax laa ilaha illa allah nee na mu deñul li ma ko wax ba ni may mébéte ak a neexoon ma renouveler sama lislaam keroog mooy nekk koo xam ne damay beesaat fekk ma nekk jullit sama nekk jullit ga ak a neexoon loolu lépp mun amoon yoon bakkan loolu lépp di wane gravité gi moo tax aleyhi salaatu wassalaam ah suñu boroom ne bim naan wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fa jazaa'uhu jahannam pour wane gravité wu rey bakkan mu ne képp koo xamante ne nii dafa faat wa man qatala mu'minan muta'ammidan fa jazaa'uhu jahannamu xaalidan fiiha wa ghadiba allahu alayhi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adaaban 'aziima suuratu nisaa ca laaya 93 képp koo xamante ne nii dafa ray bakkan te tay ko ci tayeef mu nga tey ko dem fekk benn sa mbokk jullit nga décharger douze coups ci bopp bi wala nga daal di koy liquider ci anami liquide yi ñuy liquider nit ñi daal xasaf ak dundam ci existence bi suñu borom ne ku ko def te tey ko kooku fa jazaa'uhu ak payam jahannamu mooy biir jahannama wal iyaadu billah xaalidan fiiha falay sax wa ghadiba buur yàlla mere ko wa la'anahu mu daldi koy rëbb wa a'adda lahu mu waajal ko prépareel ko adaaban mbugal aziman gu màgg màgg màgg kon lii raykatu nit yi te ti ko tey lii mooy seen mooy seenu pay léegi jahannama xaalidan gi xam nga loolu mooy paa ci àddina lii mooy jahannama ñëwagul adaban aliman gi mooy fi duniyaa tamit da koy am ndax kooku moo tax kooku dañ koy rey dañ koy rey ndax lan dafa rey bakkan bi nga xam ne suñu boroom dane woon wala taqtulu nafsa allati xarama allah illa bil xaq daa rey bakkan bi nga xam ne suñu boroom moo ne woon bu leen rey bakkan bi nga xam ne buur yàlla da ko ñoŋal wottu ko araamal ku ko laal illa bil xaq lu dul ci dëgg ci dëgg googu dinañ ñëw nag ci yan façon lañu mën a rey nit tekkiwul ne kenn du mën a rey jullit du tout déet am na yenn yoo xam ne nit bu ko defee kooku dañ koy faat voilà waaye tayeef nii rek jóg di rayaate loolu noonu la suñu boroom ne ku ko def ak payam ëllëg mooy jahannama fa lay sax mu am sànjum suñu boroom suñu boroom di koy rëbb ba pare waajal ko mbugal mu tara tara tar ah yonent bi aleyhi wassalaam ne mu ne laa yazaalu lan yazaal al mu'minu fi fusxatin min diini maa lam yusib daman xaraama muy xadiis seydna abdallah ibnu umar mu ngi ci seydina abdallah ibn umar mu ne lan yazaal al mu'minu aji ngëm ji fi fushatin min diine nekk ku yaatu ci diineem nekk ku yaatu ci diineem maalam yusib daman xaraaman fekk laalul tuurul deret joo xam ne dañ koo xaraamal mooy gis nga yenn liberté yi mën nga koo am doo ko xam doo ko xam waaye fi ngay xame ne wax dëgg wa yow moom ci àjjana nga newoon mooy ba defal benn problème nga seet waa joo xam ne dafa nekk fii am santé amulum xëy mais am na wér-gu-yaram quand am na wér-gu-yaram mu ngi mën aka tëdd ka nelaw di xëy di dox ay soxlaam di seeti ay mbokkam mais mu jàpp ne moom amul dara kii yàlla defaru ko dara mu feebar feebar boo xamante ni nii bu méttee méttee méttee ci boobu nag lay rëcc lay xam ne hé di ñee gaa yi nga xam ne oh ñu ngi ci sante xam nga am na ñoo xam ne dangay gis moo tax di nga gis nit di ko ñee ndekete kooku bu moom li mu bëggoon mooy yow ni nga mel mu mel ko waa joo xam ne buur yàlla yàkkal na ko ci ndabi alal lu bari waaye mu am feebar boo xam ne pour mu def besoin naturel am yi ak yi nga xam ne da koy soxla il faut mu dem hôpital wala assistance mu am assistance médicale kooku boo bu la rombee ak 4-4 bi mu yor danga koy ñee bu dee ne yow xamoo bu dee ku ñàkk nga di ko ñee mu romb ak benn Maserati benn Alfa Romeo wala benn Ferrari nga koy ñee naan oh sawaay moom mbirum baax na di ndekete yoo waa ji yaa ngi ko romb mu lay ñee mais moom mu ngi la doon ñee yow aka neexoon am santé bi nga am tamu ñàkk yi yépp waaye nit nit mooy ne fekk defoo crime fekk defoo crime xam nga boo nee ci nu da jàpp ne man sama dund gi neexul mais defalul crime xool bés boo fi rayee nit ba nit ñi bo boobu nag ngay xam nag ne yée wartaat li yaa lay saab saab doon tudde wartaat mooy yow nag yaa ngi door dugg nag yaa ngi door a am sérieux problème nag non seulement sa bopp dootul féex personnellement yow moom te presque démodé yow ak pen yi la ci xaar ak regard bi ak tamit sa regardu nit ñi ci bi ñuy am ci yow ak sa merum boroom li nga xam ne moom la nekk fii ak li mu ne wa jazaa'uhu jahannam kon moo tax alayhi salaatu wasalaam ne nit ki du deñ aji ngëm ji du deñ fii fushatin min diine maa lam yusib daman xaraama fekk laalul euh, mooy tuurul deret yoo xam ne buur yàlla moo ko xaraamal euh, euh, léegi bu ñu xamee loolu bu ñu xamee loolu léegi wax ji mooy kanta côté imam ki Seydina Usaama waxoon nañ la li gënoon a dëgër mooy ne parce que affaire bi dafa am lënt-lënt ndax dañ koo yónni ci li nga xam ne mooy xare la waa ji lam def mu jàpp ne kii da doon camoufler ndax yéeféer la woon yaa quelques secondes léegi mu rey ñu bari ci ñu ñëw ba tiim ko mu ne laa ilaha illallah kooku da doon moom mu jàpp ci loolu loolu dafa bokk ci lënt yi nga xam ne lënt lënt yi nga xam ne day tax nit ki bu yooyu amee kenn du ko rey waajooju léegi nag léegi nag ah ñu war a gis kon léegi ndax loolu dañuy yóbbu ci benn masala mooy affaire mooy rey nii boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañ cee mooy du fa wuute du ñu gis kenn rey kenn rek ñu ne waa ji moom mépp kon moom muta'ammidan la moo ko tey déedéet loolu dañ koy seet loolu dañuy seet est ce waa ji moo ko tey wala déet ndax ndax ndax ndax rey dafa am ñetti façon dafa am ñetti façon yu wuute mooy bi ci njëkk mooy comme li aaya bi wax mooy qatlul amdi mooy rey koo xamante ne boroom moo ko tey waa ji moo tey comme liñ wax sànq fekk benn waay mooy c'est c'est prémédité voilà moom acte prémédité la boobu moom taxul ñuy wax boobu moom la ñuy wax nii boobu mooy bi leer mooy bu ñu naan rey sax joyal ko boobu luñ ci gën a jublu moom la suñu boroom ne man qatala mu'minan muta'ammida képp ku reyub julli te tay ko léegi loolu mooy waa ji ñëw fëgg waa ji ay eh, eh, waajal mbiram teg plan ne diw moom bu ñëwee naa ko liquider diw ñëw mu liquider ko wala mu dem fekki ko liquider ko wala ñu yónni ay gaay ñu dem liquider waay ñu yónni ay gaay ñu dem liquider waay léegi yooyu yëpp mooy ay rayu tayef la wala mu jëlu ab ab ab gourdin làqatu bàyyi ba waa ji jege rek mu daal di koy rimb waa ji waa ji sedd ci saasi wala mu bàyyi ba mu romb mu xoj ko walla mu fekk ko muy nelaw mu daal di koy xoj ba mu faatu yooyu yépp loolu mooy yu mel noonu exemple la voilà loolu mooy acte waa ji moo ko tey loolu mooy bu njëkk bi loolu lañ naan qatlul amdi voilà mooy daal ci gàttal nga jël loo xamante ni nii ci aada ku ñu ko dóor mu dee waaw nga jël kuurug weñ fëgg ko nit ci bopp te en général lool day rey nit nga dóor ko ko wala nga jël lu ñaw daal koy jam comme dabbuus comme paaka daal di koy daal koy rentrer ci xol bi voilà wala nga jëlub jaasi daal di koy cor ci baat bi wala yooyu yépp nga jëlu bunduqiya sawaay daal di ku ne tël mu daal wadd wala nga jël benn euh, nu mu tudd poson def ko ci lekk walla wu naan daal koy jox mu lekk ko daal di sedd yooyu yépp loolu mooy shib mooy qatlul amdi rey goo xam ne danga koo tey kooku nag am nay àttee boppam dinañ ci ñëw beneen façon rey bi bii nii bu njëkk bi xatlul am boroom xam-xam yépp ci dëppoo ñoom ah mooy ñoo dëppoo ko ne lii nii am na existence su façon bii voilà mooy ne façon ray bii fa mooy ray boo xam ne tayeef la boobu ñoom ñépp ci d'accord mu des beneen muy nag shibhul amdi al qatlu shibhul amdi rey goo xam ne dafa niroog tayeef dafa niru ne waa ji non waa ji moo ko tey quoi non on ne peut pas moo ko tey mais mbir mi niru naa tayeef quoi waaw waa ji daal saay kii mooy waajoo xam ne dafa meroog benn nit dafa meroog benn nit mu daldi di làqatu fenn di xaar mu romb mu romb mu jëlub yar dóor ko ko bu nga xeex ak moom ngir daldi njëkk dóor wala mu dóor ko sox mu daldi di koy yónnee danga ko loxo bi ba mu baax bàyyi ba waaju romb rek mu daldi di koy yónnee muy benn tuubaa njaarim boo xam ne moom la jox waa ci kaabaat gi wala ci biir bi waa daanu sedd wala mu jëlub yar bàcc ko ko waa ji faatu ndax da koo mere wala sëriñub daara bu doon yar ay ay di ko dóor waa ji far xale bi jaari fa faatu waaw wala waajur wu doon yarub doomam fëgg ko mbéj tël mu jaare fa ne këlëb ilal barzax loolu mooy xam nga yii nii yépp danga am ne korpeñ quand ci biir en général du rey nit quoi jëlub yar dóor ko nit en général du rey nit en général mooy ne waa ba nga ko koy dóor am na lu jox seen diggante mooy soit da koo bëggoon a yar kuy yar nit la wala ko ku mu mere la mais moom jublu ci woon du tout pour rey te loolu mu jël li mu utiliser en général du rey nit ñaata yoon lañ fi mbéj ay nit daa tax ñu dee loolu taxul ñu dee waaye euh, comme waa ji tooñ la di daw nga jëlub xeer xaañ ko ko tël mu dal ko ci ndom wala ci doq waaja ne këlëb gaa yi ñëw xool médecin légiste bi daal di constater sa mort kooku mooy ne lii nii lii nii mooy boo xoolee côté waa ji moo ko tey quand moo jël mbir mi xaañ ko ngir mu dal moo dang ko korpeñ di ko Tuubaa njaareem ngir mu dal kii moo jëlu yar di ko dóor ngir mu dal côté boobu danga naan kii côté boobu tey am na fi mais suuf ko li mu utiliser en général loolu da dul rey ni mooy loolu lu rayaate loolu moo tax ñu tudde ko alqatlu shibhul amdi boo xam ne dafa niroog ak tayef ak dafa niroog tayef ci côté intention wu maa ko def maa ko tay def ko mais mu mu bañ a niroo mu bañ a bokk ak moom nag ci côté wu li mu utiliser ak tamit yéeneem nekkuloon ngir rey cas bii nag ku mel ni suñu fuqaha yi maliki rahmatullah alayhi ñoom reconnaître ñu lii waaw ñoom par exemple ñoom reconnaître ñu façon bi ay qatlu shibhul amd ñoom dañ ne noonu qatl rey daal ñaar la am bi nga njëkk a wax ak bu mujj bi ngay bëgg a wax kanta ay qatlu shibhul amd yi nii am ñoom reconnaître ñu lool moo tax sax newuñu fi di ko jox ab ab ab di ko jéem a définir rek di wax naan mooy liiw di ko joxe exemple waa ñoom ñu ne daal alxuraan ñaar la wax yu leer te loolu Maliki wax ku mel ni ñoom imaam Ibn Hazm rahmatullah alayhi moom it ci loolu lañ d'accord ñoom dañ ne daal rey daal loolu amu ci rey daal sawaay ay qatlu shibul amdi ak euh, façon partie bi kii bi euh, différenciation bi amu ci rey daal mooy soit nit ki da koy tey comme bi nga wax walla bi ci mujj léegi nag moo ñuy defal transition bi ci tegu bi ci tegu mooy qatlul xata yi mooy rayeef goo xam ne waa ji nag dafa juum mooy par njuumte la rey waa ji ñu ne ñun loolu rek lañu ko naan maalikee yeeg imaam ibn Hazm rahmatullah alayhi na ko noon imaam ibn Sa'd Layth ibn Sa'd aalimu Misr mbokk imaam Maalik boobu bëri ndax Medina la dëkkoon après daal di dem Misra di yónnanteeg imaam Maalik seen lettre yu am solo yoo yële moom imaam al mi nga xam ne moom la imaam Shaafi'i nga xam ne xamu ko woon imaam Shaafi'i gisu ko woon xam nga imaam Shaafi'i taalibe imaam Maalik la woon newoon Medina doon jàng ci imaam Maalik ba mu fa jógee nag ginnaaw bi imaam Maalik génne àddina mu commencé di wër ci àddina bi bi mu àggee misra fekku fekk imaam laysi génn na àddina mu fekk fa taalibe imaam laysi yi ak ay mbindam ak yooyu bi mu xoolee ma imaam Shaafi'i mu ne laa ilaha illa allah allaysu afqahu min malik walakinna alxadda maa malik imaam Shaafi'i rahmatullah alayhi bi mu gisee mbindum imaam lays ak taalibeem yi mu ne mais mais al-Layth est kon imaam Layth moom moo gën dégg fiq imaam Maalik fuuf waaye nag bayra bi ak li nga xam ne mooy li siiwaay geeg ak barke xam-xam beeg yooyu yépp yi mu àndal yépp loolu imaam Maalik la ko suñu boroom jox moo tax ngiiru imaam Layth ngir imaam Layth amul ngiir amoon na nag boroom xam-xam la nag boo xam ne mooy imaam Layth fii mu ne. micro territoire boo ko defoon kenn xamul imaam Layth presque génnal ci mbedd non ñun moom waxuma Dakar moom yé imaam Layth lan moom laa doon wax keroog ne gars yi Layth sax lañ ne koy Layth <laughs> mais imaam moo mais imaam Shafi'i moom imaam Layth boobu mu doon wax naan moo gën dégg fiqh Maalik imaam Maalik rahmatullah alayhi ma moom tamit ci loolu la d'accord nee na daal rey daal ñaaram meurtre par préméditation ou meurtre boo xamante ni mooy ray goo xamante ne ni waa ji tayu ko xata voilà bu xata bi nag ñépp ci d'accord mooy bii xam nga bu bu bi ci milieu bi rek la ñépp d'accord la Maalikee yéeg imaam Layth ak imaam Ibn Hazm ne non non non ñun d'accorduñ ci ne loolu existe na ñun ñaar rek lañu d'accord mooy ray boo xam ne waajee ko tey ak rey boo xamante ne nii waa ji dafa juum léegi dafa juum mooy lan mooy par exemple voilà comme joxe exemple comme ni nga joxe exemple fële ndax tasawurul masala fekk amul rek daanaka li ngay wax moom du leer mooy nit ki man di man di def tasawurul masala mooy di mën a imaginer masala bi xam de quoi s'agit-il ñu daal di koy image jox ko ko en mu am image bi image ko ne ko par exemple lii moo tax léeg-léeg dinañ la joxum règle du leer nga naan waaye lii moom règle bi moom ñu jox la benn théorème boo xamante ne xaw ma de Pythagore ak Tali Thalès théorème de Pi de Pythagore aw Thalès mbir mi du leer dara mais. il suffit mato bi daal di la ciy jox ak exemple moom bu dee ci ñuy comprendre exemple yi man moom je suis extrêmement nul en man moom fukki exemple ak juróom-ñaar boo mooyul taxul ma xam x bii lan moo tax bañ ko mooy y bi mu war a joxe xaw ma ñaata ak ñaata boo duggee ci x yi rek mooy yóbbu nga ma ci labyrinthe boo xamante ne nii xaw ma murs lu leen wutale moom moom mat ndeysaan màtt na ma bu yàgg manuma ci dara léegi euh, mu ne voilà mooy tasawurul masala de quoi s'agit-il réellement mooy da ngay joxe exemple yi day tax mbiri di leer euh, maal amsaali yattadixu al exemple yi dañuy leeral wax yi léegi kon euh, léegi ginnaaw bi nga joxee nga ne ma gi ginnaaw bi nga joxee exemple rayu koo xam ne rayu tayeef par préméditation acte prémédité ak ray goo xam ne dafa niroog moom bu ñu taytab du moom léegi jox ma exemple ci fii nga troisième partie bi nga tudd muy al qatlul xata mooy ray bi nga xam ne njuumte la ñu dama naan la boobu mooy bi nga xamante ne mooy ne waa bi mu ko mooy waa ji aji aji raye ji ki raye moom jubluwuloon sax ngir def loolu acte bi ci boppam la bëgguloon a def te tamit ki ki acte bi dal ba waaj dee mooy waa ji ñu rey le kooku moom moom bokkul woon sax ci viseur am moom xalaatu ko woon sax te tamit jubluwu ko ci woon wala rek mooy benn ci ñoom mais mu ngi doon def acte bi mais masula xalaat ne comme comme euh, masula xalaat ne am na nit kuy ñëw interposer ci kanamam quand waa joo xam ne dafa taxaw di dox dox dox comme gars yi bëgg euh, affaire fitness yo euh, fitna kii nu mu tudd footing yooyu bëgg foo leen romb ñuy mel ni boxeur après buñ dawee tuuti buñ xawee kii tëb xaw a tëb noonu daw sànni ñaari kurpej noonu daal di romb noonu daal di dox waa ji def noonu ngir xaw a xaw a tàyyal rek yëngal bopp bi noonu jël foq ko fii tëb voilà cëppi cëpp tuuti xaw a sànni ñaari kurpen ci air bi rek am benn waay doon romb <laughs> mu ne ko teel waa ji de <laughs> xam nga kooku <laughs> mooy même bu dee acte bi moo moo moo moo moo tey def loolu mais quand yaakaarul woon ne. neewul woon ne diwa ngi ñëw xaaral ma cëppi cëppi tuuti yëngal sama bopp bi dóor ñaari ko peñ quand même <laughs> ngir mu dal ko <laughs> par exemple kooku noonu kooku noonu moom loolu ko ci fekk. xam nga moom jubluwu ci woon tey waa ji <laughs> moom c'est que yàlla ma ma laaj des fois muy cëppi cëppee yëngal bopp bi après dóor benn ko peñ dóoraat noonu ci air bi. fara waa ji daal di romb mu ne ko tëll waa ji daanu ñu laal baat bi. gis ne waa ji waaye sawaay waa ji sedd na ko waa kooku loolu mooy <laughs> exemple kooku rayu kii la kooku tayu ko wala waa joo xam ne ab gibier moom ab chasseur la quoi moom fii mu ne ab chasseur la boo xam ne bu mag la mu dem ci àll bi fi nga xam ne ouverture de bu dee France ouverture chasse bi daal di commencer mu dem ngir daal di rey sanglier bi comme ñoom ni ñu koy waxee wala gibier bi daal koy viser daal xool ci lunette am boobu mu def ci pistolet bi xool xool xool ba ba ba ba ba jub ko dóor bal am benn benn jóg ab jógeur xaw ma <laughs> daal romb bal bi ne ko tëll waa ji wàdd loolu rayu est-ce que moo ko tey non acte non prémédité la acte non volontaire la non waaw ndax moo ko rey moo ko rey si ndax bal bi ci moom la moo tiire quand mais mais da koo tayul voilà wala waajoo xam ne day fo muy fo ak benn waay daal di koy pousse quoi ne ko yow non yow yow wala sama waaj moom nag fii mu ne du yëngalu yaram bi quoi rek pousse ko noonu waa daanu far dee kooku kooku kiiwul kooku xam nga ne kooku loolu mooy en général loolu du rey nit loolu du rey nit am na tamit ci reyu njuumte voilà reyu njuumte euh, boo xam ne day xaw a niroog li Seydina Usaama def mooy waajoo xam ne mooy xare daa am comme ñañ rayoon ñenn ña ci yenn xare yañ gisoon fekk ñoon nit ñi ay jullit lañ woon ba yeneen time ay sarsaan daal di woon mer daal woon mer ci affaire boobu ne yéeféer yi jullit ñi waruñoo jaaroog taal mooy le fait ñoom ñu nekk fa ba gaa yi ndax dafa yónnoon benn armée ab sariya gaa yi dem ndeke ñi ñu rey ay jullit ñoom ci lañu woon mooy ne ñooñu par exemple yow nga jàppoon ne waa ji ndax moo yéefar yéefi ànd comme ñañ ñañu force woon indi leen Badar kuñ ci rey mais waa ji da jàpp ne ki yéefar la mais ndekete waa ji du moom voilà mais loolu mooy après lay xam ne waa ji noo ndeke ki mara jullit loon mais bu Seydina Usaama bi day dugg ci deuxième partie bi mooy waa ji nga xamante ni boobu la xaw a gën a nirool même bu dee ne bokkuñ cent pour cent ndax kii moom wax na ko mais moom subha moom lënt-lënt moo dugg ci ay mbiram mooy ne kii da koo wax ta'awudan moom mu interprété que ne kii nii da koy tay taylu gëmul li muy wax léegi nag bu ñu xamee yii nii kon lii foog naa exemple yooyu <laughs> exemple rey koo xam ne waa ji <laughs> waa rayu njuumte la foog naa leer na suñu apprenti boxeur bi moom rey na waa ji ci zéro quoi <laughs> mook waajee niru rek waajoo xam ne ak bëggee fi taekwondo mooy deux rek mu yëkkati tànk bi noonu di tooñ gaay di leen wan naan eh saay xoolal fii waa ji gestu rek mën a ko tël ci lex bi waa wadd daal di faatu <laughs> loolu rayu loolu rayu ray boobu moom moom tayu ko léegi nag léegi nga am na loo fi wax sànk ne boo xam ne moom tayul jëf ji jubluwul woon jëf ji mooy loo xam ne moo ko bëggoon a def te tamit jubluwul woon mu dal nit loolu dañ naan la par exemple waa joo xamante ne nii day dox muy dox trébuché mooy mu tarxiis xam nga tarxiis bi du moo ko tey di dox di gestu rek wala di wax rek dégg di wax téléphone rek rekk tarxis ci xottu banaana wala xottu xaal léegi yu muy daanu am benn waay bu newoon ci wet gi rek mu mu mu dal ci kawam waa ji wadd comme que waa ji ku corpulent la ji wadd rekk jaare fa dee mooy ne tayul woon jëf ji daanoom gi tayu ko xam nga chasseur bi ak boxeur suñu apprenti boxeur bi kook moo ko tay tëb daal di dóor chasseur bi dafa viser gibier bi daal di dóor kii nag moom act bi ci boppam da koo tayul mooy tarxiis gi tayu ko te tamit ka mu dal ci kawam ba muy daanu ba waaj a dee kooku tayu ko voilà léegi exemple yi foog naa mat na léegi nag euh, bu bu mbir yooyu leeree léegi nag kon ñett yaa kon bi ci njëkk mooy rey goo xam ne waajee ko tey xatlul amdi ak rey boo xam ne shibhul amdi ci waa jumhur loolu waa jumhur a ko wax léegi comme ko wax nañ la Maliki yeeg ñoom imaam Ibn Hazm ak imaam Layth ñoo ci d'accord kon kan moo d'accord ci lool ñooy ñi ci des ñi ci des voilà mooy xanafiya yi dans leur ensemble quoi mais seen biir boo demee am na ay wuute nan la ñuy définir ñoom euh, nan lañuy ñuy définir shibhul amdi rey goo xam dafa niroog lu ñu tey loolu ci définition bi ñoom xanafiya yi même ñaari ñetti imaam yu mag yi ci ngiiru xanafiya yi ñoom d'accorduñ ci nan lañ koy nan lañ koy définir imaam abu xanifa ni mu koy définir ak as-saaxibaani di imaam abu yusuf ak imaam euh, muhammad ibn al-hasan Euh, euh, Ash-Shaybani rahmatullah alayhima ñoom bokkuñu ku nekk mooy bokkuñoo ñoom ñaar bokkuñu li ñu ko définir ak seen sëriñ l'imam Abu Hanifa mais dans l'ensemble la ñuy wax fii quoi mënuñu dugg tamit ci détail yooyu naan diw ak diw lii wax te ci même ngir bi la comme que ñoom ñëpp d'accord nañ ne existe na dañ naan xanafiye yi shafiiye yi ak xanaabila yi rahmatullah ala al jami ñoom ñëpp d'accord nañ ne shibul amd existe na léegi nag mu des maliki yi ñoom ñoo ne loolu amul loolu ñun reconnaître wuñ affaire boobu quoi rey daal soit waa ji moo ko tey walla dafa juum léegi nag ginnaaw kon biñ paree ci définition yi léegi ak xam ak xam lan mooy mbir mi lan mooy reyu tayeef kon joxe nañ ci exemple xam nañ kon mooy lan léegi léegi ku rey nit te tey ko moom lu ko ciy fekk ana lan moo ciy fekk nit koo xam ne dafa rey hein non dañ naan la kooku moom li ko ciy fekk mooy am nafsu bin nafs kooku mooy kooku dañ koy rey kooku noonu si kooku dañ koy faat waaw moom moo faataati moom kay kaay comme xad kil xad moom rey na waaji moom kil naahu dañ koy kil moom it waaw ku kil benn waaye rek kil naahu moom it dañ koy rek ndax suñu boroom moo ne kutiba aleykumul qisaasu fil qatla waaw mooy maa dogal ci yéen farataal ci yéen al qisaasu mooy moom la tubaab yi di wax loi du talion fil qatla ci rey daa joo xam ne moo tey rey kooku dañ koy rey te nag ci loolu gis nga loolu la suñu boroom ne wala fil qisaasi xayaatun yaa ulil albaab gis nga nag am ngeen ci ci ci ku ray ñu ray la xayaatun mooy ci la dund gi nekkee ah yaa ulil albaab yi ñu am xel gis nga boo gisee réew yi nga xam ne dañuy dañoo laxisme ci côté boobu naan ay droit de l'homme loolu c'est plutôt droit du tueur ñoom ay droit du tueur lañu yor mooy le tueur moom a beaucoup de droit moom le tueur a beaucoup droit quant waa ji nga xam ne moom moom moom la rey daanaka kooku moom amul dara amul dara parce que nga nekk fi looloo tax rey yi bari ne gaa bu ñu xamoon ne an nafsu bin nafsi la laa wax wa katabna alayhim fiha anna an nafsa bin nafs farataal nañ leen ci ñoom bindal leen foo seen téere ba ne leen na nafsa bakkan ku ko fi tuur bi nafsi dañ lay tuur dañuy tuur sa bakkan ah, waaw léegi nag loolu gis nga bu leeroon gaa yu bari dinañ bàyyi rayaate bi ñuy def xoolal ma agresseur yi nga xam ne ñoom pour nangu alalu nit jaral na leen ñu faat ko mais bu ñu leen jàppee nu duñ leen def tëj leen quelque kii wala benn waay bu ñëw ray nit nga dóor ko xaw ma vingt ans xaw ma de de réclusion criminelle assortie de vingt deux ans de sûreté xaw ma nu ñu koy tuddee ñoom meetar xam nga yooyu yooyu c'est simple loolu waa ji danaan te bu demee kaso bi bëgg a génn day jéem a joxe bon bon comportement ñu naan waa ji c'est un détenu modèle ah détenu modèle la léegi nañu ko ba non kooku deesut ko looloo tax affaire yi bari ñaata meurtre ngay dégg xoola pays occidentaux yi rek ñaata meurtre ngay dégg par par par par lan par par par jour xoolal États-Unis yi ñaata meurtre mooy am moo fay am par jour New York rek ville bu mel ni New York buñ la waxee statistiques yi da ngay waaru ne xam na ne du mujj fenn tout le temps nga dégg ay ay kalash yi les kalash parlent tout le temps kalash ni kof yi di waxtaan waaw ñi yëngal bu baax ñu leen di yëngal bu baax di rayaate rek ndax lan xam nañ ne lii du mujj fenn comme que du mujj fenn nag on fait ce qu'on veut l'islam nag xamul lool l'islam moom an nafs bin nafs léegi euh, mu des léegi est-ce que képp ko rey ko ne nañ koy rey dañ naan la saa dépend ça dépend tamit mooy moo ko tey rey mais bu dee ne daa am yoo xam ne nag ci lañuy teggee affaire yi quoi mooy ci lañuy teggee ne waa ji kenn du ko teg peine bi malgré tout euh, si moom moo rey waaye kenn du ko rey parce que lan parce que mooy soit gaa yi gaa yi ndax euh, euh, kenn kenn ci gaa yi mooy ci ñi nga xamante ne ni ci ñi nga xamante ne ñooy ñooy ñooy ñooy doon waa ji te ñoom dañ ne. Euh, non ñun baal nañ ko quoi kenn rek bu nee baal nañu ko kooku deex ma kenn dootu ko def dara bu kenn nee baal nañ ko c'est fini ah waaw mooy amul ah non non non ñun d'accord yéen ñépp bu ngeen ne man d'accorduma ah <coughs> bu même bu ngeen ne euh, d'accord ngeen mais am na koo xamante ne nee na moom baale na jeex na jeex naka kay. jeex na fa man ufiya lahu min axihi shay'un fattibaa'un bil ma'ruf wa adaa'un ilayhi bi ihsaan waaw mooy ne gis nga il suffit kenn kenn ne man baale naa ah waa ji yi nag affaire bi day teggeeku quoi day teggeeku loolu bokk na ci yi nga xamante ni day day teggi day tax waaju rey kenn bu ko rey moom la alayhi salaatu salaam ne ci xadis boo xam ne bu seydna abu hurayra mu ngi ci saxiixayn mu ne man qutila lahu qatil fa huwa bi xayri nadarayn imma an yu an yuudaa wa imma an yuqaat mu ne képp koo xam ne dañ koo rayal dañ koo rayal nit ñaari am na ñaari choix soit mu ne ah nañu fay waa ji niñ ko rey moom daal liñ d'accord ñoom mooy mooy awliya waajeeg ñooñu ki ñu rey ay mbokkam ne ñun déedéet ñun daal waa ji dafa suñu mbokk ñoom ñun dañ koy raj waaw waaw non yu daa mooy soit ñu joxe diya wala an yuqaada wala ñu jàpp waa ji daal di koy teg pen yi mu teg waa ji mooy rey ko waaw ne léegi ñun kon ni ñuy def mooy waa ji nañu jox ndàmpaay léegi ñoom ñooy xool seen biir euh, daal di xool nan lañuy xoole ana naka lañu koy euh, euh, euh, ñaata lañuy joxe man nañ na nag sans géléem la mais ñoom léegi buñ dàqooree waxtaan léegi mooy la nga ne mais léegi sans géléem moom foo koy jële ñu ne la équivalent wam ci xaar alal ngay jël daal di koy joxe waaw ngay daal di jël mbir mi daal di jox équivalent wu loolu acca joxeel te bu moo koy joxe waa ji ci boppam moo koy joxe waa ji ci boppam waa ji rey moo koy joxe ndax lan moom moo ko tey ci alalam lañuy ñuy tibb waaw patrimoine am patrimoine la ñu naan téqët daldi di joxe ndax moom moo ko tey é moo ko tey moom patrimoine am ay wë ëcc la amul naan non waa ji day wan a mbokk yi dajaloo non moom ci boppam na ko fay nañu jël mbiram bu jaree ñu saisir yenn bien dañ koy saisir ah si ah non dañ koy saisir si dañuy saisir lépp daal di koy joxe ah loolu la de wala gaa waxtaan mooy ñu waxtaan seen biir ne léegi ñun daal. nañu xool ni ñuy def après gars yi ñu def waxtaan seen biir ak mbokk ak waajaray gars yi d'accord ñu ne léegi daal moom na joxe sàngam après après ñu daal di eh, bon ñu jàmmoo gars yi fay mu jeex waa ji fay mu jeex sinon bu dul loolu wala kenn ci ñoom kese moo tax ay sama yoon newu ci non non diw mi amu ci droit non ban ci am droit bu nee baale naa baale naa c'est fini. yéen ñi ci des même bu ngeen baalewul c'est fini c'est waaw ma ne man ngeen ci dara voilà ndax wa man qatala mu'minan mu xata'an loolu mooy euh, euh, kii diya bi boo côté euh, gars yi bu ñu bu ñu jéggalee c'est fini jeex kon loolu la léegi nag mu des beneen côté bi eh, mooy dañuy gàttal nag mooy léegi ñooy waaji kon soit kon ku rey bu tatay ko soit gaa yi gaa yi daal di koy baal kenn wala kenn kese ci ci ñi nga xam ne ñooy mbokk waa walla wala wala ñu daal di koy teg mbir wala ñu waxtaan ba juboo ci ay kàddu léegi nag am na benn affaire mooy waa léegi bu dee am mbooloo am mbooloo ñoo faat benn waay nag ñoom ñépp participer nañ ci rey waa ji mais kooku léegi moom lu ñuy def ñoo ko tey ngir faat waa ji ñoom ñoo ko tey ngir faat waa ji ñu faat waa ji léegi ñu faat waa ji léegi ñoom est ce que ñoom ñëpp lañuy jàpp daal kilo kilandoo kon bu dee kenn jéggalu leen ah dañ naan <laughs> ah loolu boroom xam-xam ni dañ cee wute ñoom par exemple ku mel ni waa jamaahir dañu ne muy ñoom imaam Abu Hanifa imaam Malik ak imaam Shafi'i ak li gën a siiw ci ngir ci wa ci wax yiñ jële ci imaam Ahmad këne ñoom dañ leen di rey ñoom ñépp ñoom ñépp la reyandoo ndax ñoom ñépp ci bokk ñoom ñépp la ñuy ndax ñoom ñoom ñépp ci kii ñoo ci ànd ah waaw ah am na nag ñu ne bon non non non non kenn du rey mbooloo ndax benn ndax kii loolu am na beneen benn wax la buñ jële ci imaam ahmad du ñu rey mbooloo mi yëpp ndax duñoo rey benn nit ku mel ni ñoom imaam rabia sëriñu imaam maalik boobu tamit loolu la wax waaye loolu noonu incha allah mooy li gën a dëgër te ne mooy li wax bu njëkk bi ndax ñoom ñépp amul lu tax nga rey kenn ki bàyyi ki ci des non non mooy ne ñoom ñépp ñoom ñoo ko defandoo ñoom ñoo ko defandoo kon ñoom ñépp te lool li koy wane mooy Seydina Umar ibn al la mu waxoon ne eh, <laughs> fekk am benn xale boo xam ne dañ ko rayoon mu ne gis nga waa Sanaa ñépp bu doon waa Sanaa ñépp ñoom ñoo bokkoon rey ko te lool mu ngi sax imaamul Buxaari ñoom ñépp la qataltuhum jami'an ñoom ñépp laay boole rey te na ko noonu it même bu dee na jële nañ ko ci yeneen saxaaba ku mel Seydina Ali ak Seydina Abdullah ibn Abbas ci sanad yoo xam ne yu da'if lañ imaam Abdullah ibn Abbas par exemple mu ne bu bu bu san personnes rayoon benn ñoom ñépp la rey waaye jëfu Seydina Omar wax bi mu wax ne même bu waa Sanaa daje woon ñoom ñépp ngir rey benn gone googu noonu ñu reyoon la qataltuhum waat naa ne man Seydina Omar dinaa leen rey ñoom ñépp mooy loolu mooy ne mbooloo moo xam ne dañoo nekk cinq person kawule wu ñëw kër jàmbur daal di koy rey ñu jàpp leen démasqué leen kenn jéggalu leen lépp luy tax kooku kenn du ko ñoom ñëpp lañuy rey ñoom ñëpp am na façon boo xam ne it kenn du ko jéggale mooy yenn yi boo ko defee ba laata ñu lay jàpp min qabli an taqdiru alayhim loolu mën nañ laa jéggal ak yu mel noonu di xool mais buñ la xasee jàpp ba ëndi la ci juge bi euh, preuve yëpp leer ba nga xam ne dara desul ngir ñu ray la loolu moom dañ lay kil voilà mais avant loolu mbokk yeeg yooyu mën nañu waxtaan ak xool naka lañ lay jéggale léegi kon ci gàttal kon loolu mooy ray boobu léegi mu des bi ci des mooy shibhul amdi ah léegi shibhul amdi moom gaa yi nga xam ne moom dafa niroog loo xam ne eh, bon mooy mooy <laughs> exemple yi ñu waxoon ne mooy mbir mi dafa niroog mooy waajoo xam ne da da ko doon yar waajoo doon dóor di ko yar far mu jaare fa faatu waajoo xam ne yow yow da da nga koo ab sàcc mu sàccee daw nga topp ko topp ko topp ko xam ne rëcc na la nga jël eh, aw xeer xaañ ndeke ci lëndëm yow xamoo ne sax dal na ko nga dëpp sawaay ca suba ba mu leeree ñu daal di gis ñu daal di gis que ne ñëw tàgge ko ne ko ne ne waaja dee na feey lañ ko fekk ca biti mu leer na mooy yow xeer ko dóorul moo ko rey way loolu euh, euh. <laughs> léegi kooku noonu lan mooy àtteem léegi kooku par exemple lan la ñuy teg waa ji def loolu kooku diya lay joxe waaw moom diya lay joxe mooy day joxe diya liñ la waxoon sànq mooy ci ñan lii mooy Maliki yi bokkul ci lii rahmatullah alayhi ndax reconnaître yu cas bi mais ñu ëpp ci boroom xam-xam yi reconnaître yi ci waa jumhur ñoom dañu ne kooku ki ray ray bu niroog ray goo xam ne rayu tayef la kooku day joxe diya voilà kooku nag. cette fois-ci nag mbokki waa ji ñoo ko ci jàppale mooy du waa ji lañ naan yow léegi hé kaay nga joxe lépp ci sa alal sa patrimoine la ñuy tibb sa sa is sa sa fortune non waa mbokkam yi mooy ñu mu bokkal baay léegi nag amul non man sama yoon newu ci ñun on moom yëfam la sa non yëfi individualisme yooyu dafay amul yenn yi moom ay àtte la léegi ay meroo ngeen ak doodu ngeen woon tuddante loolu du ci dara lii àtteb sharia la ay nga naan noo moom moom ba ma bëjee dégg doonuñ woon waxtaan man sama yoon newu ci déedéet yéen bokk bàyyi yéen la yéen a koy fay yéen a koy fay waaw waaw ah, koy yéen a bokk geño yéen a koy fay par force diggante manoon a neex naam neexul ak ñagas naam ñagasul ak yépp ci yem ci yem dangay fay yéen a yéen a koy jàppale fayal ko ci wa boobu ndax mbir mi du lum tey contrairement waa yi tey moom moom dañ koy mbugale le fait que yow acca fayal voilà yow fii mu ne moom dangay fay fay bu mat sëkk ngay fay diya bu mat sëkk ngay joxe léegi ak dangay kafaara teg ci tamit ndax li alxuraan ne wa man qatala mu'minan xata'an fa tahriiru raqabatin mu'minatin wa diyatun musallamatun ilaa ahliha mu ne képp koo xam ne dafa faat ak jullit way ngëm yàlla fekk kooku ci njuumte la kooku day def lan raqaba mu'mina day goreel jaam teg ci diya xam ne moom lay joxe moom lay joxe euh, ci mbokki kamu léegi nga ne ma noofu noonu eh fii nii waxul shibhul amdi ah non non kii la quoi kii kii kii ku juum la wax ah ñu ne la loolu par exemple wax gi ñoom Shafi'i yi eh, eh, ak Hanabila yi ñoom ñoo ne loolu da koy def mooy ñoom ñu reconnaître ko ne loolu day war ci moom même bu dee ni kële ndax dafa niroog rayu ray bu dee ne rayu ki ki nga xam ne tayul mbir mi dafa rey te tayu ko moom lañ ne mu def lii mais ki nga xam ne moom bosam dafa niroog lu ñu tay kook kay ala baabi awla kook kay à kon ñu ne kooku kon moom day def lii bu dee ne ku gën a suufe la ñu teg ne moom day kafaara ki nga xam ne tayul dafa juum kon nag kii moom fu mu jaar moom it day kafaara sof ko par exemple xanafi yey rahmatullah alayhim dañ ne noonu kafaara gi moom warul voilà moom moom war kafaara gi warul waaye amaana bon def li li bi lay wax ak shafi'i yi rahmatullah alayhim amaana mooy li gën a dëgër ndax tamit mooy loolu la quoi bu dee ne ki gën a suufele te mooy euh, dernière partie bi ki nga xam ne dafa rey te tey ko kooku noonu lañ ne moom waajooju la alxuraan ne kooku fa tahriru raqabatin mu'mina wa diyatun musallamatun ila ahli non seulement day day day joxe diya non day day goreel jaam joxe diya kooku kay kooku kay daanaka wax ko nag waa ji nga xamante ne nii euh, euh, mooy waa jële ki nga xam ne moom juu daa xaw a lu ñu tey bu dee ku juum la ñuy wax lii ku xam ne ku ñu tey lay gën a kooku wala baax bi aw la léegi nga ne meew oh, laa ji léegi bu mënula goreel jaam nag ah ah ñu ne la kon kooku diya bi moom da koy joxe te diya bi ah mooy lan saa gëléem yi ah wala équivalent am yoo xamante ne nii taxawal yoo xamante ne nii quarante ndax yonent mi alayhi salaatu salaam loolu la wax ah. <laughs> mu ne day nekk mi atu mi atun min al ibil arba'una fi butuniha fi butuniha awlaaduha yoo xam ne ka quarante ci cent yi ci cent giléem yi dañuy ëmb dañuy ëmb léegi boo amul géléem yooyu équivalent ngay xool ci alal nga joxe ko voilà léegi léegi kon mu des kan waaw mooy bu ma amul jaam nag suñu boroom ne ne waa ji bi mu waxee ne bu ndax aay bi dana wa man qatala mu'minan xataan képp koo xam dafa rey julli te ta eh, ci ci njuumte fa tahriru raqabatin mu'mina day goreel jaam boo xam ne bu gëm yàlla la wadiyatun ak ab boo xam ne musallama lay jébbal ilaa ahliha ci ñoñu waajamu rey illa ay yasaddaqu sauf gaa yi daal di mooy bu dee gaa yi dañ na ko noonu léegi ndax tamit yii nii yépp àqu gaa yi laa bu leen neexee ñu ne non baal nañ ko lépp quoi même diabète yooyu yépp may nañ ko waa ji garaawul mu ne nag bu dee ne nag dafa nekk ci ay nit ñoo xam ne fa in kaana min qawmin aduwwun lakum wa huwa mu'minun fa tahriru raqabatin na bu dee ne nag waa ji dafa bokk ci ay ñoon ñoo xam ne yéen seen yéen seeni noon lañ mais waa ji ci boppam jullit la ñoo ñu seeni noon lañ ñoom ñam bokk mu ne da ngeen di joxe tahriru raqaba da ngay goreel jaam mu'mina boo xam ne bu la mu ne wa in kaana min qawmin baynakum wa baynahum mithaq bu dee ne nag dafa nekk waajooj da waa ji ñu reyu noonu dafa bokk ci ñoo xamante ne yéen da ngeen am ak ñoom ay pacte fa diyatun musallamatun ila ahli da ngeen di jël diya boo xam ne moom ngeen di jox ay ñoñam wa tahriiru raqabatin nga teg ci goreel jaam mu'minatin koo xam ne ku gëm la léegi nag boo amul jaam boo mën a joxe yooyu fa man lam yajid fa siyaamu shahrayni mutatabi'ayni tawbatan min allah wa kaana allahu aliman ku amul lool nag jaam yow ni ngay def nga ngay woor ñaari weer yu tegaloo te nag na ngeen xam ne wa kaana allahu buur yàlla nekkoon na te du deñ di nekk noonu la masamel aliman di aji xamaakoon bés da nekk leen fi nag di jéem a tappale tappale lu bañ koo def wala ngeen naan affaire bi yàgg na amaana bon pen bi dañ na déedéet in kaana aliman hakiman te ko xereñ àtte la àtte bii mu teg nga naan diis na mais bakkan moo diis moo tax diisul ñaari weer boo amul jàmm boo goreel te fii moom koo fiy goreel yow kay kon mooy da ngay woor ñaari weer rek voilà mooy diyatun kon musallamatun ila ahliha ngay joxe kafaara gi mooy kon da ngay lan mooy da ngay joxe diya après nga goreel jaam boo trouvéwul jaam te loolu moom mooy li nga xam ne mooy li li lëng léegi amoo fi jaam booy joxe kon nag li ngay def mooy da ngay woor ñaari weer yoo xam ne yu successif la weer woo xam ne du nag janvier février ah mais lii est-ce que nit ñaa ngi koy doxal <laughs> yéeme na de ñaari weer yu tegaloo nga woor ko waaw waaw amul woor jour bi dañuy dañuy aay ko ci woor déedéet jouru a yi non dañuy tere ku woor jouru euh, samedi bu dee doo woor benn bés bu ko jiitu wala non yooyu yëpp amu ci lépp ngay woor lenn daal ngay def bu tombeek tabaski jour boobu doo ko woor te garaawul dañ ko ciy teggi dañ ko ciy éliminer ndax bokkul jour woor ko dafa xaraam ak korite jouru korite après nag ca suba amul waaye damay kiiw ak jël non dangay continuer ba ñaari weer yi mat weeru julli nag pas janvier février mars de déedéet kon loolu mooy li jën ci waa jooju léegi nag mu des ah, mooy waa ji nga xam ne nag reyu tayif la waa ji nga xam ne moo rey ni téll waa ji waa ji daal di ne këlëb non manaan moo ko tey mooy xata mooy xata mooy njuumte gi bi nga xam ne rayu njuumte la rayu njuumte la mooy waa ji tayu ko mais mu faat waa ji quand mais tayu ko quand même comme ni exemple yi ñu la joxoon rek <laughs> waa ji doon fo puus benn waay mu faatu waa ji doon daanu tarxiis di daanu am kum laalaale waa ji wadd day faat jaaree faatu waajoo xamante ne nii danga <laughs> yooyu jile waa ji doon tirer gibier bi wala waajoo xam ne centre de tir bi la nekk di jàng di jàng di jaay kii la zoro moomu di tiire far benn apprenti di romb ko waa bàyyi ba mu viser nag mu romb waa toj bopp bi xam nga kooku tay ko mooy moom cible ba mu doon tiire ngir ñu xam ne waa ji léegi aay na ci ci ci tiire nekkul woon waa ji léegi nag léegi léegi ku ko def léegi te kook lan moo ko ciy fekk kooku dañ naan la kooku di ak kafaara moo ko ciy war waaw kooku day joxe diya day kafaara ndax aay biñ la waxoon sànq wa man qatala mu'minan xata'an fa tahriiru raqabatin mu'mina wa diyatun musallamatun ila ahliha kooku day joxe lool léegi eh, diya bi nag moom moom moom mooy yu bari yooyu muy joxe wala équivalent am loolu nag ay géñoom ñoo koy joxe mooy ñi mbokkal baay ñoo koy ñoo koy joxe kafaara gi nag ci alalam lay jóge mooy jaam boobu ñu la wax muy goreel ci alalam lañuy ñuy jël équivalent loolu daal di ko ciy génne léegi nag bu dee amul loolu kon nu muy def day woor ñaari weer waaw ah. ah am na nag am na bon walla nañ nañ bañu dugg ci détail eh. Euh, nañ bañ a dugg ci détail ndax bon heure bu jot na te tamit day gën kii rek mooy ne daal kon kooku looloo ko ciy fekk mooy waajoo xam ne xam nga lii nii bokk na ci mooy waajoo xamante ne nii day dawalu otoom yépp ay nit daal di accidenté gaa yi dee mais teyu ko xam nga mais kan moo accidenté moom la moom lool ray kenn du ne ko yow kaay ñu pendre la léegi déedéet moom moom lool rayu kooku day joxe diya kooku day joxe diya ndax la ndax waa ji moom tayu ko ci eh, kiiwu tayee fi bokk bokkul ci ñi nga xam ne moom moo ko tey ah! léegi kon loolu la kon moo nañu yem noonu kon ci yëf yi ci masala boobu inshaa allahu taala inshaa allahu taala kon xam naa bon mën nañu yem ci noonu noonu euh. kon jotaay bii di ñëw insha allah leneen lañu war a gis leneen lañu war a gis mooy lañuy àggale fi nga xam ne moom lañu yemoon muy ci wàllu oh, euh, sariya yi sariya bu seydna Ghalib ibn Abdillah al al-Kinaani al moom lañ gisoon ci jotaay bi weesu kon li ñu dugaloon tey ci ray mooy li imaam Usaama ibn ibn Zayd ibn Haarisa ibn Sharaxil radiyallahu taala anhum mooy eh, eh, këne këne eh, moom dafa rawoon waa ji dafay ko kon nag waaye dafa am shubha shubha gi mooy waa ji dafa yor parti boo xam day niroog ne yéeféer la mais comme que nee na jullit la mais moom loolu la ci xamuloon looloo tax yonent ma lay sarsam defu ko dara defu ko woon dara léegi nag man nga ne mais ñàkk joxe diya bi moom ñu ne la amaana kon limaam al-Qurtubi wax rahmatullah yi ne loolu noonu ñàkk koo du tekkiwul ne joxewu ko amaana yonent ma lay sarsam jox nañ ko wala mbokk waaja ci boppam ay mbokkam du ñoo xam ne ñu jox ay diya la waaye li gën a dëgër mooy amaana hypothèse boobu mu wax loolu mën na ne ndax ñàkk koo tudd adamu zikri laysa zikrun adam ñàkk koo tudd tekkiwul ne te règle boobu gisoon nañu ñàkk tudd mbir tekkiwul ne mbir ma dafa amul tekkiwul ne mbir ma dafa amul euh, kon incha kon ñu yem ba ci jotaay bii ñëw insha ñu daldi di àggale kon ci beneen kii bi ñuy gis sariya bi ñuy gis bii di ñëw incha mooy sariya bu seydina Bachir ibn Saad nga ne mais loolu gisoon nañu ko ah non waxoon nañ la bi ñuy def tarjamaam imaam al-Waaqidi rahmatullah yi nee na ginnaaw bi mu demee sariya bi mu demoon gisoon nañ la ko ci daloon ba ñu nangoo gàtt ya di dem gaa yi dab leen ñenn ñi daw. moom mu taxaw ak ñenn di xeex bañ bañ bañ yàq óom yi après mu daldi dem ci benn yahud bu newoon Fadak ba daldi wér daldi ñibbi loolu imaam al-Waaqidi rahmatullah alayhi nee na après yonent mi alayhi salaatu da ko yónniwaat beneen sariya boo xamante ni insha allahu taala moom lañuy gis ci jotaay bii di ñëw wallahu taala alam